ñu ngi woon ba léegi ci enseignement di njàngat yi ñuy jële ci xew-xewu Xunayn sariyatu Awtaas ak eh, xisaaru Taayif ak lan qismu ganaa'imu Xunayn muy séddaleek màngu waa Xunayn di waa Hawazin ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate masala biñ mu jëwoon gis te mu jëmoon ci wàllu xisaaru Taa'if mooy kenn aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ko Xuwayla bint Hakim ñëwee di ko laaj ñu gisoon tënik loolu day wane ne kon jigéen mën na demal ci boroom xam-xam di ko laaji ay masala yoo xam ne ko gaaral la rawatina kii lii mu doon laaj du masala ab faveur la doon laaj rawatina nag bu dee nag lu jëm ci wàllu diineem la comme ni nga xam ne gis nañu tuddoon nañu saxaabiyaat yu bari yoo xam ne dañu ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam doon ko laaj li nga xam ne moo jëm ci seen wàllu diine radiyallahu taala anhunna wa ardaahun tey nag ñu waroon a continuer ci wàllu séddale màng mi li nga xam ne moom lañ fay gis comme ay njàngat eh, bi ci njëkk mooy te loolu imaam Ibnul Qayyim waxoon na ko foog gisoon nañ ko bi ñuy njëkk a gis doon wax mooy jawaazu intidaaril imaami bi qasmil ghana bi qasmil ghanaa'im islaamal fi wa fi ta fi taa'a fa yuraddu alayhim mu ne bokk na liñ ciy jànge moom imaam ibn al-Qayyim ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci mooy possibilité imaam bi waxoon naa la imaam du imaamu jàkk chef d'état général de chef d'état major général des armées wala le président de la république ak ki nga xam ne wala ministère de la de le ministre wala la mi la ministre mooy ministre de la défense voilà le ministère de la défense kilifa ga posibilité bu mën a xaar ne ah xare bi ñu jóge màng màng mi muy butin de guerre bi duma ko séddale léegi mais day xaar yéeféer yi même bu dee ñooy ñang doon xeexal bu dee am nañ ci ñoom yaakaar lool ne dina ñëw tuub si bu ko defee bu ñëwee tuub ñu delloo leen li nga xam ne mooy alal yi ñu jële ci ñoom te loolu moom la aleyhi salaatu wassalaam doxal ak waa Hawazin moo tax bi ñëwee nee na man toogoon naa leen di leen xaar waaye nag fekk ngeen ma séddale surtout li jëm ci soit lépp mais gisoon nañ li ñuy boolee riwaaye yooyu walla boog li ci ëpp mu des tuuti këne nag en tout cas jaam yi seen seen njaboot yi moom fekkoon nañu séddale leen mu ne leen xaaroon naa leen waaye nag ah gis ngeen ñi ma àndal mooy man moom li ne ci am joxe naa ko delloo naa leen ko ak waa banu Haashim waaye nag ñi ci des moom dangeen di kii rek ma man leen a plaider kon lool possibilité noon yoo xam ne xam ngeen ne ñii xare nañoo ñoom waaye am nañ yaakaar ne dinañ tuub seen alal yañ jële ci ñoom matériel de guerre ak màng mën nañ koo téye ngir tamit gin cee euh, tooyal seen xol a tax ñu gën a nangu l'islam buñ gisee malgré xare giñ xare moom ñu gañe leen ne jël alal ja delloo leen ko mooy butin de guerre loolu gisoon nañu ko imaam Ibn al-Qayyim euh, tuddoon na côté bii tuddoon na côté bii lii boo ko tudd ah, mu ne lii dalil la hada dalilun liman yaqul inna alganimata innama tamliku bil qisma la bi mujarradil istilaa'i alayha mu ne dalil la pour ñi nga xam ne jëfu yonent bi aleyhi salaatu salaam këne màng mi ñi nga xam ne ñoo wax loolu nag du wax waa jumhur këne eh, moom nit ki da ciy am droit plein droit bu ñu ko séddalee waaye du tekki ne gañe nañ gaa yi rek léegi butin de guerre bi ñu doon xare ñoo ko moom waaw ndax bu doon lool la kon yonent bi aleyhi salaatu salaam dina leen laaj seen ndigal laata mu leen koy delloo voilà léegi loolu mooy madhabu xanafiya yi waaye waa jumhur non dañ non non non ganima ñi fa xare ñoom la kii te loolu waxoon nañ ne mooy li gën mooy lii pour wax la nag ñoom mën nañu tegtaloo ci lii kese la waaye dinañ ñëw ci côté alal jooju noonu yonent male sar sam séddale kero jox ci kaw-kaw yi jox kilifaay Quraysh yeeg yooyu dinañ ñëw côté boobu insha allahu ci ak yaatal bu soobe yàlla imaam Ibn al-Qayyim léegi nag rahmatullah alayhi mu ne xam nga waa tuddoon nañ ko bi ñuy wax lii ak l'imam al-Hafiz ibn Hajar doon wax naan le fait que ci riwaaya Seyna Anas biy nettali keroog bi alayhi salaatu salaam di séddale mbir mi màng bi am ci waa Ansaar ñoo xam ne dañoo protester wane seen mécontentement ne lii de yéeme na moom waaw gaa yi ñoom suyuufunaa taqturu min dimaa'ihim wa tuqsamu ghanaa'imuna alay lii de yéeme na suñu jaase yi mu ngi toq di siit ak seen deret yi ñoom yéefar yi doon xeexal ba pare ñu jël suñu suñu màng di leen ko jox mu ne loolu dalil la luy wane ne li gën dëgër mooy ne mbir mi ci màng mi la bokkoon te lool mooy li gën a dëgër boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waxoon nañ la dañu wute ñenn ñi ne ci xumus bi la waaw ne lii nii ci xumus bi la ñenn ñu ne déedéet ci xaniima bi la waaw mooy xaniima bi pas xumus parce que boo nee xumus bi mooy paaru yonent bi aleyhi salaatu salaam comme ni mu waxoon ne man xaniima bii gaay bi ñu koy topp di ko sonal mu ne leen yéen jo delloo leen ma sama kii yéen alal ji li ma ci am day ci yéen lay delluwaat waaw xumus kese laa ci am te day delluwaat ci yéen léegi nag mu wuute am ci boroom xam-xam yi ñii ne mbir mi ci xumusul xumus la. un cinquième ou un cinquième bi waaw te lool mooy li yonent ma lay saar-saab di am ci loolu lañ ko jële ñeneen ñi ne doonoonu mbir mi ci ganima gi la ci boppam parce que ñi wax ne ci xumus bi la ñoom dañ ne parce que bu doon ne ndax ganima moom mooy wax waa jumhur waaw minal madhahibil arbaa wax nañ la xanafiya yelee ngi ñoom seen position kon nag ci seen ci kaw loolu ñoom dañu naan que kon affaire bi li yonent ma ne sarsom doon joxe manu la bokk ci ci nekkul xanima bi ci boppam mais partie bi nga xam ne moom moom la moom waaw te alquran séddale ko comme ni ñu ko gisoon ci suuratul anfaal loolu noonu ci loolu la doon joxe ndax lan ñu ne ndax bu doon ne bu doon ne bu dul woon loolu bu doon ne ci xanima bi la ci ci ci butin de guerre bi ci boppam konoon te kon dina laaj digal saxaaba yi radiyallahu anhu ci bi muy joxee bi muy delloo gaa yi bi di jox ja waa Quraysh hein di jox waa Quraysh ay cent cent gëléem xam nga bu dee waa Hawazin danga naan loolu laaj na leen digal mais wax ji lu loolu mooy waa Hawazin ñoom dañ leen laaj digal bien sûr parce que ñee ñoom moom séddale nañ ba pare hein séddale nañ jaam yi laaj leen léegi ñoom ñoo ko moom mais wax ji fii mooy lim doon jox waa Quraysh ñoom ñoo ak ñoom ñoom al Abbas ibn Mirdas ñoom kan Uyayna ibn Hisn ak ñoom al Aqra ibn Habis ay cent cent gëléem loolu lañuy foofu la wax ji ne ñii ne ci xumus bi la ci xumusul xumus ci la bokk ci xumus yonent mi alayhi salaatu salaam ñii ne non ci xaniima bi la waaw parce que ñi ne ci xumus bi la mooy ñoom dañ ne parce que yonent mi alayhi salaatu keroog bu muy jox ñoom Abu Sufyaan ay cent gëléem voilà ñoom alxaaris ibn Hisham saa jëleem di joxe loolu laajul ndigal saxaaba yi mooy laajul leen permission voilà permission parce que seen alal la comme ni mu laaje ma ci jigéenu waa yi yi ak seen jaam yi foofu dafa laaj ndigal parce que loolu ñoom dañ ko del ñoom ñoo ko moom dañ ko séddale ba pare alors que lii alal yi ba mu koy joxe laaju leen ndigal kon ñu ne loolu day wane ne moom ci alal part bi mu am ci butin de guerre boo ne moom alayhi salaam loolu la doon joxe am ñu ne non mbir mi ci xaniima gi la te loolu incha allah mooy li gën a dëgër loolu mooy li gën a dëgër te ne xaniima bi la parce que sans sans géléem yooyu waa Hawazin li ñu fa indi lu mu bari bari bari hein parce que li koy wane mooy waa Ansaar walam yu'til ansaara shay'an la imaam la Seydina Anas wax bi radiyallahu ta'ala nee la joxul waa Lamsaar dara waa Lamsaar est ce que bokkoon nañ ci xare bi bien sûr kon bu doon ne affaire bi doyqul woon xaniima bi ci boppam la joxe hein kononte kon waa Lamsaar seen part dinañ ko jot hein moom la joxe pa mooy ci màng mi la joxe màng mi la jël joxe ko waaw te loolu moo tax moom la imaam Ibnul Qayyim naan parce que loolu mooy yonent ma lay saar en fait loolu dara lañ ko ci tenirul rigueur waaw daara moom mooy shari'u non moom mooy tëral atte yi mooy loolu bu ñu ko xamee it yenn questionnement yi mën naa gën woyof waaw mooy ne liñ naan ay lii règle sharia lii la mais règle sharia kan moo ko tëral mais alayhi salatu wassalam la mooy ash-shari'u moom moo mooy tëral sharia bi kon moom jëfam day wan ne mbir mi waaw bu doon deme ne nii soit ñu ne exception la tey mu def lii wala ñu ne ci cas mel nii bu kaa yu mel nii amee ñoo xamante ne nii jox leen alal day tax ñu maintenir leen ci diine wala ñu xëcc leen ci te loolu ñu gis ne maslaha boobu moo ëpp solo fuuf gina gina noot que le ñu bañ leen koo jox séddale ko ñi xeex si bu boobaa dañ koy def lool nag la imaam Ibnul Qayyim di wax mu ne wa ma'lumun anna al anfaala lillahi wa lirrasul yaqsimuha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haythu amarahu laa yata'adda al amr falaw wada'a al ghanaa'ima al ghanaa'ima sallallahu alayhi wa sallam bi asriha fi haa'ulaa'i li maslahati al islaam al 'aamma lamaa xaraja 'an al hikmati wal maslahati wal 'adl wa lamaa 'umiyat abs wa lamaa 'umiyat absaaru dhil khuwaysira at-Tamimi wa adraabuhu wa adraabihi an haadihi al-maslahati mu ne te xam nañ ne al anfaal al anfaal waxoon nañ moo gën yaatu ganiima kese fay oog ah ganiima loolu lépp boo leen boolee loolu lépp lañ naan al al anfaal yas'aluunaka anil anfaal qulil anfaalu lillaahi wa rasuulihi waaw al anfaal mooy loolu qulil anfaalu lillahi war rasul voilà lay laaj ci wàllu màng yooyu neel anfaal yi de lillaahi ñeel na buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ bara mu jógee yàlla ba ñuy xëccoo hein ñii nañ ah màng mi moom ñun ñoo ko gën a ndax ñun ñoo ko dajale ñeene te ñun ñoo toppoon noon yi bi ñuy daw yéen bu ngeen ko manee dajale c'est que ñun ñoo topp noon yi ba ba ngeen am sécurité nekk sécurité man koo dajale kon nag kon ñun ñoo gën a màng mi ñun ci ñun ñun ñoo ko war a moom waaw suñu boroom nangu lépp teg ko ci loxo yeneen ci alayhi salaatu salaam mu séddale ko nu ko nu mu soobe boroom bi te noonu la gëne woon mooy lool moom la naan moom imaam Ibnul Qayyim wa maalumun te xam nañ ne anna al anfaala lillaahi wa li rasuuli këne alal yooyu ñuy jële ci xare yi buur yàlla dong képp ñeel ak ndawam bi sallallahu alayhi wa rasuuluhu yonentaan bi nag ndawam bi sallallahu alayhi moo koy séddale xaytu amarahu laa yata'adda al amr moo koy séddale fi ko boroomam digal mu séddale ko te du ko dépasser du dépasser ndigal li ko boroom bi jox ci séddale googu mu ne fa law wadaa al ghanaa'ima bi asriha fi haa'ulaa'i li maslahati al islaam lamaa xaraja 'an al wal maslahati wal mu ne même hmm? moo tax yonent ma lay saa saam bañ xamee loolu mooy loolu préalable la alal yoo jëpp suñu boroom ci loxooy subhaanahu wa ci loxooy yonentam sallallahu alayhi la ko teg moo digal ko mu séddale ko ci yoo xam ne du ko moy ci lim ko digal ne ko def ko fii moo tax mu ne bu jëloon màng mi màng yépp jël lépp def ko ñi nga xam ne jox ko ñi nga xam ne mooy gaa yooyu fii haulaay waa Quraysh euh, tribus arabes yi yi fekkoon xare beeg yooyu jox leen jox leen lu baree bari mu ne même bu yonent bi alei saatu salaam jëloon loolu lépp jox leen li lan li maslahatil islam ngir loo xam ne luy yëwanal mbiru l'islam parce que lislaam ci lay gina féetee kaw que bu ko deful woon waaw ci loo xam ne pour intérêt général u jullit ñépp la hein mu ne même bu defoon loolu la salaatu salaam lamaa xaraja doo konoonte kon doonu loon génn ci li nga xam ne mooy sagesse ak li nga xam ne mooy maslaha te tamit du génn tamit ci maalute waaw mu ne tabu boobaa wala amiyat absaaru dhil xuwaysira wa adrabi tabu boobaa konoonte kon mooy gaay bu ñu xamoon waaye waaye bu ñu xamoon ni mbir mi nii la demee yonent bi alayhi salaatu salaam fi ko boroomam wax defal alal ji fa la koy def waaw te loolu ngëneelu jaam yi ngëneelu diine ji ci la ne mu ne loolu bu ko gaay xamoon walla ma bu doon loolu la ma am yet doonu loon gumba ab saar ab saaru xuwaysira bëti xolu ku mel ni dil xuwaysira at-tamimi alayhi min allahi ma yastaxiq wa adra ak ñi ak classam yi ñi mel ni moom mooy naafiq ba bokkoon ci lamsaar bi naan inna hadha maa yuraadu biha wajha allah inna hadhihi maa yuraadu biha wajha allah gis yonent mi alei satu salaam di séddale mu naan non séddale gii moom buur yàlla taxul kenn mooy mooy kenn jublu ci buur yàlla taxul mu koy séddale waaw waliyasu billah mu ne ku mel noonu ak Zul Xuwaysira mi wax wax ju nga teggin gi moom it hein kononte kon lii doon woon na ci ñoom buñ xamoon lii te gëm ko te jàpp ko <coughs> mu ne ah moom imaam Ibn al mu ne wala amrullahi inna haa'ulaa'i min ajhalil xalqi bi rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatihi bi rabbihi wa ta'atihi lahu wa tamaami adlihi wa i'taa'ihi lillah wa man'ihi lillah wa lillahi subhaanahu wa ta'ala an yaqsima al-ghanaa'ima kama yajib wa lahu an yamna'aha al-ghaanimiina jumlatan kama mana'ahum ghanaa'ima Makka wa qad awjafuu 'alayha bi khaylihim wa rikaabihim wa lahu an yus an yusallita 'alayha naaran min as-samaa'i ta'kuluhaa wa huwa fi dhaalika kullihi a'dalul 'aadiliin wa ahkamul haakimiin wa maa fa'ala maa fa'ala sallallahu alayhi wa sallam min dhaalika 'abathan wala qadaruhu ah, subhaanahu wa ta'aala wala qadaruhu sudaa bal huwa 'aynul maslahati wal hikmati wal 'adli war rahma masdaruhu kamaalu 'ilmihi wa izzatihi wa xikmatihi wa raxmatihi laa mu ne wat naa ci mooy mooy buur yàlla mi nga xam ne ak dundam moo tax ñuy wax mooy ak dund moom moo ay alxayu mooy aji dund ñi ci des ñépp moo leen génne ci ñàkkoon a nekk te seenum dund dafa dépendre ci dundam moom alayhi moom borom bi subhaanahu wa nga xam ne moom mooy kiy dund nga xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem waaw mu ne maa ngi wàt ci ci ci borom bi ci ci ci dundam gi nga xam ne moo tax ñuy wax ak dund moom mi alxayu ah gis nga inna haulai min ajhalil xalqi bi rasuli zaaru dul xuway serajeeg ak waajeeg waajooju ak ñi mel ni ñooma ah. wallahi wax naa la gis nga ay dul xuway sera yi existe nañ ba léegi de si maamu xawaari ji ba léegi existe nañ am na ñoo xam ne duñu d'accord li mooy bu seenum xel d'accordul ak li sharia li yonent ma lay sa sam tëral duñu ko nangu même bu dee ne wér na ñu ne waay yow même bu wéree bon ñun daal lii daal saay kooku kooku du xooy sara deuxième wala millième walla yu mel noonu si mu ne gaa yu mel noonu wat naa ci yàlla ñooy ñi gën a réere min ñi gën a sànku hein gën a réere réere réere vraiment gën a ñoo ñuy réer quoi ñoo gën a réer ci mbindeef yi ñoo gën a réere yonent mi alayhi salaam ci mbindeef yi gën a réere tamit lan hein yonent wala saar saam nànd gu mu nànd ci boroomam xam nga loolu kenn xamu ko totalement non mais mooy bu la ci moom bu la ci mosalee tuuti nga xam ne lu mu def nga xam ne lii nii moo nii la war a deme mu ne gaa yi nag loolu lañu loolu lañu réere wa ta'atihi lahu ak tamit réere gu jéggi dayo gi muy topp boroomam subhaanahu wa ba du ko tarfatal ayni du ci teggi tàkkam tànkam moom alayhi salaatu wassalaam awa tamaami adli ñu réere tamit ak matuk maandu teem waaw wa i'ta'ihi lillah ak réere tamit le fait que yonent bi lu mu joxe ngir yàlla la lu mu joxe ngir yàlla wa man'ihi lillah lu mu xañ nit tamit ngir yàlla la dafa fekk loolu la ko yàlla looloo soob yàlla te ci buur yàlla yàllaa tax mu koy def mooy xam nga gis nañ ni ne muhaajiruun am na ñu jox waaw te xadiis yi wér na ñu ngi saxiix yi ne Seydina Abdallah euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa amoon jàpp mooy bi mooy xadiis bi mu tuddee naan dafa dafa intikaafoon dafa dafa nizaroon ne day intikaaf ci jaahiliya benn guddi xadiis boobu Seydina Abdallah ibn Omar bi ñu koy nettali foofu noonu mu ngi fa tudd ne lan naa Omar joxoon nañ ko ci jaam yi ba mu joxoon ko Seydina Omar euh, doom ji Abdallah ibn Omar kon muhaajiruuna yi même am na riwaay imaam Ibn Isaaq même bu dee wérul que ne Seydina Ali joxoon nañ ko naa Usmaan joxoon nañ ko mooy parmi tant d'autres kon mooy muhaajiruuna yi xañuñ leen ñoom complètement lansaar yi lañ xañ ñoom joxuñ leen dara moo tax Seydina Anas ne walam yu'til ansaara shay'an Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Aasim mu ne walam yu'til ansaara shay'an waaw nag mu mu daal leen laal benn mbir lama asaaba lama lam yusibhum mithla ma asaaba an fa wajadu ala anfusihim ñu fii anfusihim ñu xaw a yëg xaw a mbir mi xaw leena daal so vers sortir de de waaw ba ñu jotul bali laal nit ñi ci ay may laalu leen waaw mooy bu mooy ñi mu jox c'est pour loolu ngir yàlla kese la ñi mu xañit lansaar yi mais ngir yàlla moo tax ci kanam leeral na ko mu ne moom nag walillaahi subhaanahu ñeel na buur yàlla nag subhaanahu wa taala an yaqsima alxanaa'ima kama kama yuhib ma ne buur yàlla moom ne moom la ñeel mu màng mi lu ko neex la ciy wax mais xanaa dañoo fàtte ne buur yàlla mooy fa'aalu lima lima yurid mais buur yàlla man damaa foog ne ñenn ñi dañoo xamul buur yàlla dara dara tënku ko même bu nee lii dinaa ko def même loolu tënk ko dara sauf que nag dafa nekk ahdalula kii ki nga xam ne mooy ki nga xam ne laa yuxlifu llahu al mi'ad fekk le fait mooy nee na moom lu ma diggee dinaa ko def loolu tekkiwul ne lool da koo tënk buur yàlla dara tënku ko dara moo tax walillaahi ñeel na buur yàlla an yaqsima subhaanahu woonaa ak sellaayam an yaqsima al ghanaa'ima kama yuhib mu daal di séddale butin de guerre nu mu ko neexe walahu an yamna al ghanimina jumlatan kama ma ghanaima Makka bu ko neexoon bu ko sooboon moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala mais mu xañ ñi dem ngeen dem xare ba pare mu ne leen màng mi kenn du ci am dara waaw comme ni nga xam ne noonu la leen xañee ñoom ñépp muhaajiruun ak lansaar ak kaw kaw ak ñépp mu xañ leen ghanaima Makka makka taka makka waqad awjafu alayha bi xaylin wa rikaabin te makka rëppatal nañ fa fas xare nañ xa yawmul xandama gis nañ ko xare nañ ba rey fay nit waaw te teewul malgré tout buur yàlla xañ leen màngu ma makka amul fa benn butin de guerre dara dara dara dara ni mu ni nga xam ne noonu la soobe buur yàlla nag subhaanahu wa mu malgré effort yi ñu def ci xare boobu yépp ubbi Makka mu xañ leen màng mi mu ne naka noonu bu ko sooboon an yusallita alayha naaran min as-samaa'i ta'kuluha bu ko sooboon moom borom bi subhaanahu wa mu jël asamaan comme la doon xew njiit yi avant xeet yi xewoon avant yonent bi alayhi salaam moo tax bokk mu ne xadiis wen saxiixayni bokk na ci sama jagle yi ah wa uhilla ghanaa'im bokk na ci yi nga xam ne c'est exclusivement réservé pour man te bam ko ba ko borom bi defalee lool lañu ko defaale ñun xeetam allahu akbar allah waaw moo tax <laughs> moo tax ñun ñun ñun ñun ñun li ñu buur yàlla defal allah kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas allah ba ba bana aayee jeex mu ngoog léegi mooy kon yonent suñu borom bu ko neexoon mu def comme xeetu njëkk ya nga xam ne yonent bu masoonu dem xare ba kii butin de guerre yi dañ koy jël teg ko fenn foo xam ne safara moo jóge ci asamaan bu ko yàlla nangoo bu dee ne kenn ca xare ba hein wala boog offrande yi voilà offrande yi ñu doon def di def yi nga xam ne mooy ay ay sarax la yoo xam ne dañ koy def mais li wajillaahi offrande sax c'est pas le bon mot parce que offrande daa xaw daa xaw a kii lool asnaame lool waaye mooy daal yi nga xam ne ay sarax la yooy def ngir yàlla loolu da ko doon def yenn sacrifice yi nga bëgg a def buur yàlla safara lay yónni waaw maa ngi yéeg yépp noonu la doon demee bu ko nangoo mooy safaraay jóge ci asamaan ñëw lakk ko consommé ko boo ko kiiwul nag mooy dakk mooy yow sa mbir mi sellut mu ne bu ko neexoon mu def loolu moom bu ko sooboon moom borom bi subhaanahu wa taala mu def loolu tamit ah. ci xanaay mi ñi am ñun xeet yonent bi alayhi kan moo tënk ci lenn voilà mu ngi noonu mu ne te lii lépp wa huwa fi dhalika kullihi a'dalul aadilin ci yii yépp bu mu ci defoon moom borom bi subhaanahu wa taala mooy ki gën maandu ñi maandu waaw maandu te sax kenn du ko moo bo <laughs> wala adlu ah wa ahkamul xaakimin te mooy ki gën xereñ way xereñ yi gën a xereñ ay àtte lépp lu mu teg moom borom bi subhaanahu wa taala ne doxale leen nii noonu la war a demee mu ne wa ma faala ma faalahu min dhalika deful li mu def nii ngir fon ah? non afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa yéen nit ñi dangeen a foog ne dañ leena bind uniquement pour ngeen di fo moo tax boo gisee àddina bi wallahi kuy xalaat tuuti rek na ngay tiit waaw xoolal àddina bi rek ni ñu ko ni ñu mooy mais mais te li ci yéemi man bu doon kuffaar yee koy def ñoom kese loolu moom xaddis wala xaraj hum kuffaar la la zanba ba'dal kufr bañ nekkee yéeféer moom amul lu ko féete kaw ak kéeféer weddi yàlla mi la bind waaw lu mu wax nga ne ko demewul noonu kooku moom moom dañ koo jëlale mais jullit ñi fexe nañ hein la na la tark wallahi la tark la tarkabunna sanana man kaana qablakum waaw yonent mi alayhi salaatu salaam na ko wa huwa saadiqul masduuq loo mooy ki dëgg mooy dëgg te mooy ki nga xam ne dañ koy dëggal lu mu wax noonu la sallallahu alayhi wa sallam dinañu war yoonu ñi ñu fi jiitu woon seeni tradition ak seeni caaxaan ak seen moy yi ñu nekk dinañ leen ci topp ñun waxoon yow ñoo ñun dañuy roy dàq xoolal ah afa ahasibtum annama xalaqnaakum abatha est-ce que da ngeen a yaakaar nañ leen fi indi daal buur yàlla daal ab foral moo tax ngeen ñoo indi leen fi hein ba nga gis gaa yoo xam ne xool àddina bi niñ ko tërale waxoon naa la ko ah tëral nañ ko de telle sorte gis nga ñi sàgg ku sàggan noo gis nga say taagay luubal ci yoo xam ne laa yusminu wala yughni wallahi min ju' waaw mooy dangay paase ca saa yoo xamante ne jariñu la dara mais nag bu la jariñul kon mooy dalay lor amul amul non amul deuxième statu quo amul bu la jariñul mooy mu ngi lay lor parce que yow sa temps jawharatun nafisatun la dafa nekk gànjar wu gànjaru boo xam ne nag nit ki bu muusee moom mën na ci jënd loo yu gànjaru yi waaw mais nag fi lañuy xoole en tant que jullit li ñu def mooy beena hadha nuur hadhihi nuur bi duja bi tilka duja ñun ñoo jël leer hein leeru lislaam leer gi ñu lislaam tegal njàngalem yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ne ko fi technique dege mooy jaay nañ ko brader nañu ko daanaka laajuñ ci sax njëg xaw ma sax jaay lañ koy wax ñun dañ koo sarax dem fekk lëndëmu kuffaar yi ñu jël li gën a ci nit muy ay ay nokkeem parce que bu nekk chaque chaque nokki compte waaw maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax joo wax expression boo génne sa nokki gi dafa compter ça compte waaw ñu jël loolu jënde ko moom lañ jënde moom lañ jël joxe ko ngir am yëfi àddina yi waaw championnat bi jeex gaa yi nekk ci mondial bu jeexee gaa yi mais jeux olympiques athlétisme mais yu dul jeex yoo xam ne dangay gis ñoo xam ne moom seen kër télé ba du fay ci yooyu waaw gis nga gis nga caaxaankat yi les les wolof gaa yi nga xam ne ñoo doon ut ngànt ci mënuñoo julli fajar 2002 mondial la <laughs> foofu la Iblis wan ne wane seen kàcc hein ci bëccëgu ndar kàmm waaw mu mbir ya xewe Japon gaa yi di fekk yam heure xoola heure yi ñépp doon yeewu kër yépp doon yuuxoondoo allahu akbar lool de bu ñu ko defoon ci julli fajar ami ci fulla noonu respecté ko noonu wallahi léegi suñu problème yi nga xam ne moom lañu xawum dëgg xam leen ñu deñ waaye ba mu jeexee lañ commencé xaran ba onze heures di uti ngànt rek te ñooñu ñooy ñi tane ñooy ñuy julli kon yéen afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa mu ne nag moom imaam Ibnul Qayyim wa ma fa'ala ma fa'alahu fi dhalika abasa le fait que bi alayhi salaatu salaam suñu boroom joxeloo ko alal yi waa Quraysh tribus arabes yi xañ ko waa Ansaar jox lenn ci muhaajiruuna yi wala ñoom muhaajiruuna yi mais li mu jox tribus arabes yi ak waa Quraysh ñiy door a tuub ak ñi nga xam ne jotaguñoon tuub jox ko kenn loolu da ngaa foog ne buur yàlla da koo def. buur yàlla deful loolu abasa ah wala qadaruhu suda dogalam moom ak nattam li mu natt tëral ko dogal ko moom subhaanahu wa du wënd nga non loo xam ne dañ koy bàyyi dafay dogal bàyyi noonu mu dem sans rien ah non mu ne bal huwa aynul maslahati wal hikmati wal adli war li am des mooy séddale bii mu digal yonentam sallallahu alayhi mooy dëgg-dëgg jëmmi maslaha jëmmi sagesse jëmm xereñ jëmm maanute jëm bi yërmande waaw te tukkee mastaruhu kamaalu ilm kii ci mataa ngak mat matak matak xel xam-xamam moom borom bi subhaanahu wa ah, ak nootaangeem wa xikmatihi ak sagesam wa rahmatihi ak yërëndëm ak yërmandéem mu ne walaqad atamma ni'matahu ala qawmin raddahum ila manazilihim bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama yaquuduunahu ila diyaarihim wa arda man lam ya'rif qadra hadhihi al-ghanima hadhihi an-ni'ma bish-shaati wal-ba'ir kama yu'ti as-saghir kama yu'ti kama yu'ti as-saghira ma yunasabu wala wala man nga ne kama yu'ta as-saghiru maa yunaasibu aqlahu wa ma'rifatahu wala maa yunaasibu aqlahu wa ma'rifatahu wa yu'ta al-aaqilu al-labibu maa yunaasibuhu wa haadha fadluhu voilà wa laysa huwa subhaanahu wa ta'aala tahta hijri ahadin min khalqihi fa yujibuuna alayhi bi'uquulihim wa yuharrimuunahu a rasulihi man fadal man man man fadal li amri ah loolu man dane mu ne wala qad atammata dëgg-dëgg matal na moom borom bi subhaanahu ci ay nit ñoo xam ne moom matal na xéewalam ci ñoom ba mu jëlee ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom mooy ñoom ñoo ko yóbbaale waaw muy waalam saat waaw ñooñu moom moo tax ñoom ñoo ñoom séddale bi ñoo cëppale te pourtant bi ñuy tàmbali bi ñoom liñ gisoon ci biti nii dañu jàppoon ne dañ leen a xaj ndekete yoo ñoom ñoo ëppale li leen yonent bi alei satu dencal mais moo ëpp alal ak i alal moo ëpp alal moo ëpp ay nit moo ëpp leneen muy boppam sallallahu alayhi wa la leen séddale la leen la leen cërale allahu akbar mu ne ñooñu nag buur yàlla dafa matal xéewalam ci nit ñoo xamante ni nii lim leen defal mooy ñu dellu seen dëkk ya di medinatul munawwara yóbbaale yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne wa arda mu ne mu gërëmloo man lam ya'rif qadra hadhihi ni'ma ñi nga mu gërëmloo kantaa ñeneen ñi nga xam ne amuñ ñoom ñoom mooy xamuñu gëdd gëddu xéewal gi lan la leen gërëm looy bi shaati wal mu jox leen ay xaraki gëléem mooy xam nga ne al Abbaas ibn Mirdaas radiyallahu anhu côté jamono jooju waxoon naa la nag li ñuy nettali ñu bul jàpp ne tout le temps mooy nit ki yow miy dégg rek léeg-léeg nga toll ci ay dimension yoo xam ne mooy dangay ngay da ngay ñaan yàlla di évoluer saxaaba yi radiyallahu nag doonu ñoon dañ di évoluer ñii nii ci kaw gi leen jóge li ñuy nekk ak alayhi salaam bariwul te bu ñëwee ñoom nañu mel ay kilifa lu ñoo xam ne ñenn ñi dañoo liñ naan kilifa gu tëxët waaw mooy mais day day day avancer day avancer spirituellement fam ñemoon démb di def ay erreur da ci da koy dépasser waaw même bu dee ne xuyay na moom xuyay na moom mooy mbir mi da cee neewoon mais après sax euh, mu jón na tubbi après dugaat ci l'islam euh, kii ci jamonoy as-Siddiq radiyallahu taala anhuma waaw mooy bu li ñuy wax bul foog ne mooy yow kaw kaw yi que ne foofu lañ yem ñi gaa yi di ree ma ne jarul ngay ree de ñoo raw wàll yu boo man di wax ndax saxaaba lañ saxaaba moo raw ku dul ku ku dul yonent moo la raw loolu moom bi boo nga xam ko te yii nii borom bi subhaanahu wa ta'ala da ko jaarale ci ci ñoom parce que xoolal liñ ci jàng yépp kan la gëneel loolu lépp ginnaaw yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam gëneel loolu lépp ci ñoom la ko jaarale ngir ñu man cee jàngale xam ne nii lañu war a tegginoog yonent bi alayhi salaatu salaam këni ñoom lii ñu def lii ñun waruñu koo def ba bu ëllëgee bu boroom suñu boroom xam-xam yi suñu nit yu baax yi suñu boroom xam-xam yi suñu nitu yàlla yi duñu doxaleek ñoom niñ doxale nii loolu tey boo ko ci xamee du ci ñoom la ko boroom bi subhaanahu wa ta'ala jaarale mooy ñoom ñi nga xam ne jamono jooju ñoom xamuñ yi xamuñu xéewal gi ah moo tax gis nga ñenn ñi rek yonent mi alayhi saa saa ba mu ne delloo leen kii da ne ñoom kii yoo yooyu nag da dara laa dul delloo parce que man mais màgget bii ma jàpp yaakaar naa ne am na ay doom am na mbokk yu mag ci ci waa waa ta waa waa waa Hawazin fii war nañ koo xam naa bu ñu koy libérer si dinañ génn alal yu bari waaw mooy gis nga moom yoonama ah parce que mooy xam na ne kooku xamul woon xéewal gi jamono jooju. xéewalu yonent bi aleyhi salaatu salaam mais mooy ñoom alal ji alal ji voilà alal ji mu ne ñooñ nag nga xam ne xamuñu xéewal gii yonent bi aleyhi salaatu salaam defal waa lansaar mooy tëral leen boppam ah sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag ah mu gërëm loo leen ci lan achaatu wal wal ba'ir jox leen xar yi ndax loolu leen di gërëm loo ak li nga xamante ne mooy gëléem yi loolu it dañ ciy gise lan que ne nit ñépp yamuñu ah am na ñoo xam ne buur yàlla képpale ñor te ay jullit lañu bu ñoom jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla xooluñ ci benn benn benn benn lu ñuy am ci ginnaaw du maqaama du alal du daraja du ay ay ay ay yu kawe du ay jinaan yu kawe déedéet ñoom dañuy jaamu yàlla uniquement parce que moom lañu war a jaamu mooy borom bi subhaanahu wa taala ñun ay jaam lañu manul lu dul di ko jaamu waaw di topp ci ay ngërëmam loolu kese la xam nga loolu am na am na ñoo xam ne ay jullit lañ te ñi mën a yooyu jullit lañ mais ñoom seenu jaamu yàlla daa am lu ñuy xool ci gannaaw waaw wa kullun nag wa'adallahu al-husna nag buur yàlla dig na leen ñoom ñépp lu lu baax am na ñoo xam ne àjjana ji ñu leen di dig ak boo gëmee yàlla ni ngay féexe looloo tax ñu dugg ci lislaam mais manuñ leen ne yéen yéen dugg ngeen ci lislaam parce que suñu borom moo ne bu ngeen defee lii ma jox leen lii ki nga xam ne nag looloo tax mu dugg ci lislaam kenn manu ko ne mal yow nag bi nga ñëwee ci loolu après dañ la ciy ŋàññi kenn du la ci ŋàññi sauf que dañ lay fexe fuir au fur et à mesure sa sa sa himam raf'ul himam sa yitte nga koy gën a mooy nga dem ba dépasser stade boobu di dem waaw kay di dem waaw di di di dugg ci géejug subhaana googu di fii di dem ba boo ci àggee boo demee di dem di dem di dem di dem ndax doo ko masa mooy amul terminus waaw noo gën a mbir mi mel ni day gina a yaatu léegi nag kooku bu àggee mooy kii mooy par ndànk-ndànk mais nit ñi doo ñëw man du ma nit mënoo ñëw surtout foo xam ne moo tax <laughs> am na waxtaan yoo xam ne kenn mënu koo def ci ñépp waaw waxtaan bi ngay waxtaan ak ñoo xam ne dañoo sóobu ñoom ay ay ay ay ay étudiants lañ ay ay ay ay kii lañu ay sàkkukatu xam-xam lañ ñooñu ni ngay waxee ñoom bokk ak buñ la ñëwee ne la kaay defal ma conférence conférence nga xam ne daanaka ñépp a fay daje. loolu mënoo di tenir li ngay discours yële di ko indi fii mooy sujet yooyu même sax mën a nekk même sujet bi mais ni ñu koy traité du bokk ni ngay gën a xóotale fële doo ko fii parce que li Seydina Ali radiyallahu anhu waxoon moo wax haddis naasa bimaa ya'lamuun wala Allahu wa dee leen wax nit ñi li nga xam ne ñoom fële seen niveau toll lool lañu xam boo leen ko waxee seen xol nangu ko lépp nangu ko ñun ne seen lislaam yéwén mais di fi wax yu compliqué tax ba gaa yi seen ngëm yàlla gi ñu amoon ñu commencé di ci douter loolu nag le Seydina Ali ne ndax da ngeen a bëgg radiyallahu anhu est-ce que da ngeen a bëgg ñuy weddi buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax leen ak nit ñi loo xam ne foofu la seen niveau toll waaw am mbote moos am mbote am mbote mbote walla astef boo ñëwee bëgg koo xol li ngay jox aw wajan hein wala ab bali bali bu bu bu toll ci digg dooleem nga bëgg ko eh, oh, eh, forcer li li lekk gële di ko puus ci biir bi mooy yow yaa ko gaañ hein jëlal lu nooy te yem ci moom nga jox ko loolu loolu mooy kiy jàngale it noonu la nit bu la yàlla mayee xam-xam loolu tamit la dangay xam ne xam-xam bi du na ngay jër xëpp ko ñépp noonu waaw te am na ñoo xam ne ñoom dañoo méritéwul sax nga jox leen nii lu ndaw nii lu tuuti si waaw mooy la see kee doon wax aduwa ah, ki ko doon wax al amash gaay gaay naan koy jàngal ñu xadis mu ne man duma jël ceenu or hein di ko takkal ci baatu mbaam xam nga wax ji dafa wax ji wax ji dafa diis ana dëgg xadiisu yonent bi aleyhi salaatu raw na wurusu ngalam kan mooy yor caq bu tol noonu ñëw ci baatu mbaam moo xam ne saay le boo koy takkal ba gis nga bu bëggee bëggee bërëngu gis nga fii nii mu neefare fii def fi lu ne fi lay ñëw bërëngoog moom tëdd kii yoonam mooy xamul valeur am kamasalil ximaari yaxmilu asfara xamul li mu demee kooku nag doo jël xam-xam bu toll ne xam-xamu diine ñëw di ko di ko di di ko jox parce que yow bu boobaa yow toor bi ci yow la voilà léegi nag yonent ma ne saa sam noonu la def ñi nga xam ne ñoom li leen gërëmloo mooy alal mu jox leen alal ñi nga xam ne ñoom boppam moo leen di gërëmloo moom yonent ma ne saa mu jox leen boppam mu waa Ansaar Allahu akbar mu ne te nii nag. mu ne naka nii rek kamaa yonta saxiru lii mooy comme xale bi mooy exemple yi ñu jox sànk rek moom lay wax nii comme li nga xam ne lañuy joxe xale bi li nga xam ne maa yunasabu aqlahu ma'rifata xale bi li nga xam ne moo nekk niveau tollu xelam bi mu toll da ngay sóoraale âge am waaw waajoo xam ne primaire lay dem xale buy dem primaire doo ko jox leçon yu terminale ah ku nekk terminale doo ko jox cours koo xamante ni dixième année de médecine la ne loolu man da ne wala neuvième année de médecine loolu manu la ne boo ko defee yaa explosé bopp bi en plein yow la léegi nag bu fi doxee di bëkk poto yeeg gis ay egsi fu nekk yow la <laughs> voilà <laughs> mu ne wayootaa naka noonu li ñu joxe xale bi li méngoo xelam ak connaissance ak li mën a xam wayootal aaqilu ñuy jox ki nga xam ne al aaqilu labib boroom xel ni nga xam ne saalu xelam dafa ñaw waaw boroom xel yu ñaw yi naa yunaasabu li nga xam ne moo tolloog ñoom mooy li nga xam ne ñoo ñoo méngoog ñoom mu ne wa hada fadluhu lii nag lii nag ngëneelam rekk la ah moom subhaanahu wa taala walaysa huwa subhaanahu taxta xijri ahadin min gaa yi li nga xamul mooy ne buur yàlla dafa newul sous la la la tutelle de personne ci personne wala de n'importe quel ange wala n'importe quel mbindeef amul kenn ku tënk buur yàlla ci dara moo tax waxi juhaal yi ngay dégg ñenn ñi di ko wax nga xam ne man moom duma ci jaarat parce que duma ci jaar waaw parce que loolu man premièrement dama leen di mayu publicité te li ñu wax daf àgg na ci ñàkku teggin boo xam ne rien que di ko wax rek man damay ragal sax barke bi bi nga xam ne man nañ ko espérer ci ci ci ci ci njàng yi ñuy def ak xam-xam bi ñuy ut ak boo mayul lépp boroom bi mën na ci jaare yëkkati ko tellement ñàkk teggin di jéggalu suñu mais ba ma ko dégg dégg bi rek kaa kaa te loolu ak a bari sëriñ wolof yu bari dañ koy wax surtout conférencier yi waaw ñu bari dañ koy wax man duma fi nekk di ko wax di wax ci borom bi xaqu borom bi subhaanahu mel ni kuy wax benn paa wala benn waay fee boo xamante ne nii waaw da nga koy forcer di ko def loo lii daan ko kii muy kii mooy loolu mooy waxu ajhalul jaahiliin ñooñu gis nga buñ ci réewum jullit dog nañ seen baat bu yàgg nga ne wallaahi buñ newoon ci réewum jullit buy doxal sariya gaa mais ñooñ dog nañ seen baat bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg non nekk misaal ngir kenn nakaal lañuy doon waaw ñoom dañ leen di dog seen baat mu nekk lu dissuasif pour ñeneen ñépp waaye nag ah na ñun fi ñu ne loolu amu fa mooy amu fa léegi moo tax ku noo neex di wax lu ko neex en plus ñi nga xam ne diine la ñuy wax nee nañ da ñëw di def conférence diine da ngay gàmm ah di wax ci diine di wax wax yu ñàkk teggine yooyu nga xam ne loolu rek loolu rek mënoon naa buum tànt ba mu ne wal ayaadu billah ah kon walaysa huwa subhaanahu wa taala taxta xijri ahadin dafa newul sous la tutelle de ko kenn du ko ci dara buy def ay euh, bon non amul kenn waaw wala yaxaafu unqubaaha amul dara muy ragal ci conséquences yi wala di craindre Euh, lii bu ma ko defee peut-être lii wala mu def ba pare naa ne conséquences yi xaaral ma xaar représailles yu gars yi loolu amul ci borom bi subhaanahu wa taala hein loolu la mu ne te ñoom du ñoom ñoo koy xañ caa du caagante ne ndawam bi sallallahu alayhi du jaamam yi ñooy xañ yonent bi alayhi wasallam loo xam ne buur yàlla moo ko ne defal mu war koo appliquer waaw nekk mi nga xam ne moom mooy appliquer li koy boroomam digal am kenn kuy dox digganteeg yonent ma la saa saa ngir mu bañ koo def loolu amul waaw kon mooy lii lépp aynul xikmati war mooy ne lii nii ci màng mi la màng mi la jël joxe ko mu jeex waaw léegi nag lii nii wax ji mooy kon mooy li ñu waxoon sànq kon mooy ñëw soit mu nekk exception wala nga ne non lii fu mu xewati tamit kaaw yu mel nii nii lay demee moo tax mu ne fa in qiila imaam Ibn al-Qayyim ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa in qiila falaw da'at xaajatul imaami fi waqtin min al awqaat ila mithli haadaa ma'a aduwwihi hal yusawwaghu lahu dhaalika ah mu ne bu kenn ne mais est-ce que lii nii xew ak yonent mi alayhi salaam ci waa muallafatu qulubihim waa Quraysh waa ak ñi nga xam ne ñoom la jox alal ju bari ji ci waa tribus arabes yi waa banu Tamim hein waa banu kële Taym banu Tamim al-Aqram da Habis banu Fazara bu Uyayna ibn Hisn banu banu Sulaym bu kan al-Abbas ibn Mirdas radiyallahu anil jami' ak ponkali Quraysh yi nga xam ne xadiisu ahdin bi musiba la biñ génnee ci musiba muy ñàkk gi ñu ñàkk Makka ci ñoom yàggul mais mu ne est-ce que buñ ñëwoon ba lu mel nii xew xewaat après yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy ñëw ci ginnaaw est-ce que loolu imaam bi mooy ki jiite mu xew ak ay noonam est-ce que kook dina ko mën a def li yonent bi aleyhi def imaam Ibnul Qayyim mu ne qiila al imaamu naa'ibun anil muslimiin yatasarrafu li masaalihihim wa qiyaami addiini fa in ta'ayyana dhaalika li daf'i anil islaam wa dhabbi an an hawzatihi fastijlaabu ru'uusi a'daa'ihi ilayhi wastijlaabi wastijlaabi wastijlaabi ru'uusi a'daa'ihi ilayhi liya'mana al muslimuuna sharrahum saagha lahu dhaalik hal yasuuxu lahu daalika voilà fële bal ta'ayyana alayhi voilà mu ne lii nii imaam dañ naan maanaam kon dinañ mën a wax kon ne ci pour tontu masala bi laaj bi kene imaam bi moom moo fi toogal lenn rek la moom jullit ñi ñoo ko délégué ngir mu toogal leen fi lool képp la léegi nag mooy xool seeni intérêt te intérêt jullit ñi man la confondre ak bii diine ci voilà koo fi dégg muy waxi intérêt te mu wuuteeg li l'islam tëral mooy kooku day wax lu ko neex mais dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi te wommatu seeni intérêt du juuyoo du juuyoo ak intérêt yi diine ji mu ne nag comme que nag jiit bi dafay toogal jullit ñi mooy soppandeku ci seen alal yi li nga xam ne ngir seen seen seen maslaxal li gën ci ñoom waaye tamit di taxawu diine ji wa wa qiyaami diin taxawal diine ji taxaw waaw ndax du ay du ay ay ay non diine ji gis nga fii yonent bi alei satu bi mu wootee lan moo tax mu mu mu avancé suñu borom ci loxo yi ay jeunes la ko jaarale ak ay pa ak ñépp ñi ñu bari faatu nañ ci dafa laaj ay sacrifice dafa laaj ay yoo xamante ne nii yu màgg màgg waaw bu dajee bu desee ci sacrifice suprême sax gaa ñu joxe seen bakkan yi ñoom naa xam sax voilà kon loolu la c'est pas ay mooy kon loolu la mooy taxawal diine ji te taxawal diine ji daa am lu laaj yooyu yépp imaam bi nag dañ ko cee teg mu délégué nekk ci kaw bu gisee ne ngënee lii li intérêt jullit ñi mooy lii ak luy taxawal diine ji ak tamit protéger waa l'islam hein ak défendre ay frontières am ak yooyu ak xëcc li nga xam ne wastijlaabi ru'usi a'da'i ak le fait que loo xam ne gis nga ne bu ko defee mais day xëcc day tax day attirer tetu yéefér yi mooy seen njiit yi comme ñii xam na ne gis nga kaw-kaw yi ñii ay tribu lañ yoo xam ne dañoo fonk njiit boo teralee seen njiit ñu kontaan ñoom ñépp te seen kontaan ko day tax ñu bëgg la yow dugg ci lislaam ndax loolu bés boo leen merloowee nag mooy ñoom ñépp ngay merloo waaw léegi nag mu ne bu imaam bi gisee ne mooy lii lépp moo ci war a taxaw taxawu diine ji taxawu li ngir luy taxawal diine ji intérêt yi jullit ni waaye tamit bu gisee ne xëcc tetu yéeféer yi mooy njiitu yéeféer yi yi xëcc ko ci ñoom même bu dee ne sax le fekk que da leen di jox le fekk que bu leen joxee gaa yi man nga ñëw animosité gi amoon seen biir contre l'islam mu deñ ba bu ko defee li ya man a mu xam ne loolu bu ko defee li man manal muslimun ngir jullit ñi mën a nekk en sécurité mu ne bu boobaa saaxalahu dalik waaw bu boobaa kay imaam bi mën na koo def bal li am ba de sax ta'ayyan alay mbir moom mooy lii ku mu war koo def waaw waaw waaw mu ne wahal tujawizu ash-sharia ghayra hada est-ce que sharia dafay dafa permettre mu mën a nekk lu dul lii waaw ndax lan fa innahu wa in kaana fi al-hirmaani mafsada fal mafsadatu al-mutawaqqi'atu min fawaati ta'liifi hada al-'aduwwi a'zam wa mabna ash-shari'ati 'ala daf'i a'la al-mafsadatayn bi ihtimaali adnaahumaa wa tahsiili akmali al-maslahatayn bi tafwiiti adnaahumaa bal binaau masalix ad-dunya wad-diin ala haadayni al-aslayni wa billahi tawfiq mu ne kon sharia dangeen a gis sax sharia permettre leneen lu dul lii loolu la jalbul masaalix al wa darul mafaasid lool loolu loolu loolu loolu sharia ci loolu lay dox jañ lor yi ak yàqu-yàqu yi tey ci njariñ yi mu ne fa inna même bu dee ne xam nañ ne xañ bi am na benn euh, préjudice bu muy def mooy le fait que ñi ñu waroon a jox joxuñ leen am na lu muy causé ci ñoom waaw waaye nag loolu noonu noonu nga xam ne ki ñu xañ te mu yóbbu jullit joxuñ ko ci màng mi li muy créer ci moom ci ci li nga xam ne bon du ko neex wala yu mel noon loolu nag xam nañ ne fal mafsadatu gis nga nag mais yàqu-yàqu gi nga xam ne hein moom lañuy xaar bu doon ne noon bii nii daf leen a rëcc nekk mooy ñu am occasion wu attirer ko ba mu dugg ci l'islam wala bu neexook jullit ni ñu rate ko parce que bëgguñ quelques musulmans mer quoi waaw bëgguñ quelques musulmans mer ba tax noon bi ñu ne ko mooy opportunité pour boobu ñu daal di koy teg fële waa ji mujj continuer nekk ci noonam gu tar gi ne woon te nekk koo xam ne ay armam la yoon mën a dal sa kaw mu newee loolu moo gën a garaaw hein bu ñu ñàkkoon loolu occasion comme yonent ma lay saaf saaf am nii mu xañ gaa yépp jox ñële mooy waa Quraysh dañuy des ca lañ desoon te wax dëgg tenir nit ci lislaam moo gën nag def loo xam ne da ko ciy génne waaw gars yi seen ngëm dëgërul de loolu leen wax bi mu wax waa Ansaar dinañ gën a dugg ci discours bi lool dinañ fexe ñu defal ko suñ bopp incha allah lii dañuy wax li imaam Ibnul wax euh, planter décor beeg yooyu gis nañ ni mu ko moom ni mu kiiwee brosser ak ni mu ko angle bi mu génne rahmatullah alayhi mu ne mais. xañ ab jullit ñenn ñi ci màng mi loolu même bu dee ne mafsada la mooy man na créer loo xam ne bon ak yàqu-yàqu lu mën nañ ko tudde noonu waaye waaye yàqu-yàq gi nga xam ne moom lañ mënoon a xaar bu la bu bu doon ne dañoo fexe ba ñële rëcc continuer nekk ci seen noon gi ñu noonoog lislaam ak dal gi ñuy waajal di ko dal ci kawam loolu moo gën a rëy ah. mu ne nag te wa na sharia fondation sharia sharia nag dañ koo teg ala dafi alal mafsadatayn mooy ne loolu mooy aynul xikma ñaar yoo xam ne bu ci nekk am na lor bu ñu tegoo hein dañuy xool bi ci gën a graw ñu daal di koy fexe évacuer waaw bixtimaali adnaha ci ngardaaj ju yenu bi nga xam ne mooy moo bi gën ndaw entre deux bii gën a ngand bii gën a mag bii gën a ndaw dañuy fexe bi gën mag ñu fexe koo puus fexe nag def bi nga xam ne mooy bi gën ndaw voilà mu ne wa taxsiili ak jot ak nalul maslahatayni buñ gisee ñaari maslaha tamit dañuy xool bi ci gën a kawe ndax jullit dafa war bi tendre tout le temps si nga xam ne mooy bi waaw mooy perfection bi gën a mat mu ne wa taxsiili akmalil maslahatayni bi fawaati annahuma ak jàpp denn bi nga xam ne moo bi ñaari maslaxa ñaar yu baax dangay xool bu gën a baax waaw fexe jàpp ci boobu bu ndaw bi nga bàyyi ko mu rëcc la waaw mu ne bal binaa binaa u masalih ad-dunya wa ad-din ala hadayn al-aslayn mu ne nag tabaxaayu intérêt yu àddina bi al ak diine ji ci ñaar yii la nekk mooy irtikaabu moom la ñuy wax leneen irtikaabu axafu dararayn ñaari lor bu taxawee te il faut mooy waxuma ñaari lor ne fi te nga man leen a bàyyee doo non loolu moom waxuñu ko mooy boo xam ne du toute façon il faut nga def ci benn exemple médecin bi médecin bi wala sage-femme bi benn femme de mu ngi nii Aysatu Jóob de mu ngi nii di wasin mais nag xam na ne fii moom soit mu sauver doom ji bu sauver doom ji mooy yaay ji mu Aysatu Jóob mooy gàr day day génn àddina wala mu sauver yaay ji doom ji génn àddina bu boobaa lu ñuy def mooy il mu def ci benn bu bàyyee ta course contre la montre la boobu nan lay def mais day sauver yaay ji ndax mooy asl bi kenn du fi jële asl mooy bran mooy du ñu jële racine bi parce que branche bee tax garab gi duma ñëw cor garab gi trompé yépp naan parce que benn feuille bu ne ci garab gi laay laay laay laay protéger non mooy feuille bi lañuy ñuy dagg bàyyi fi garab gi mooy bu boobaa mooy médecin bi amul lu mu def mooy bu ci deful bu jëlul léegi décision ñoom ñaar ñéppay faatu il faut mu jël benn décision li ko ko léegi ngir sauver soit yaay gi wala doom ji bu boobaa liir bi boobaa doom ji lañuy bàyyi mu faatu. moom mooy irtikaabu axaf dararay ni moo gën a ñaar yépp lor la mais yaay ji bi cosaan bi dund tamit moo gën doom ji ndax doom ji bu dundee sans yaay ji problème yi kese lay am après waaw te kenn du fi dindi source bi parce que branche bi la ñuy préserver waaw loolu it qaida la léegi beneen mu ne boobu loolu ak beneen bii ci la intérêt yi àddina beeg diine ji maslaxaay àddina ci la ci la taxaw ci la taxaw ci lañ ko tabax beneen bi mooy gis ñaar yu baax dangay ngay tàndal bi gën waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam rafon la himan boobu la doon wax bu ngeen di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'aala laaj ndee leen ko ñaan firdawsul a'la bul ñëw rek naa man àjjana daa man moom bu ma newoon ca ngunuy àjjana yi sax baax na déedéet loolu kat du ko def waaw li wolof yi naan séddale sax taamu naa ca kuddu yu njëkk ya lool la bul toog rek naan man daal man moom man moom man lu ma am baax na déedéet dangay tendre ci excellence waaw wa fi dhalika moo tax alxuraan naan wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun gis nga ci mbaax ngërëmu yàlla ci foofu fa lay njëkkantee ñiy njëkkante foofu la course bi nekk mais newul ci piste de yu caaxaan yi déedéet kon mu ne ci ñaari yi mooy côté buy bu yu baaxul yi nga xam ne manu ñàkk nga def ci benn nga xool bi gën woyof nga def ko côté yu baax yi nag nga xool bi nga xam ne moo ëpp intérêt gën baax nga fexe tendre def loolu bàyyi bi gën a néew mu ne ci lii ci ñaari cosaan yi ci la ci lañ tabaxe masaalihu dunya wa diin wa billaahi te buur ci buur yàlla ak tawfiq la ak dëppale nekk kon yàlla nañu dëppale kon incha allah xam naa dañuy yem ni